il y avait l'esclavage. Ça faut nous entraîner loin parce que pour parler de l'esclavage, euh, l'histoire, euh, les raisons, euh, c'est un peu trop long, trop long. Quand il y avait l'esclavage, l'esclave qui a été légitimement acquis, qui se rebelle contre son maître et le désobéir tout le temps. S'il est adorateur, il ira à ce qu'on appelle une situation intermédiaire entre le paradis et l'enfer. le fils qui se rebelle contre son père, contre euh, sa mère aussi, finalement, l'adorateur de Dieu, très dévot, mais qui est pingre, c'est-à-dire <laughs> qui est avare. Son avarice, ça marche. <laughs> Il ne pourra pas aller au paradis, mais ni en enfer parce qu'il a adoré Dieu. Cet enfant naturel est cité parmi ces gens. Seulement, j'ai beaucoup de, choses à dire là-dessus, seulement la situation ne permet pas. Mais si l'enfant adore Dieu, il aura les récompenses, mais il aura un handicap. Et cet handicap aussi a des causes, c'est-à-dire à des actions ou des situations qui peuvent effacer cette marque. Mais donc, quiconque adore Dieu avec exclusivité de culte est méritoire et aura récompense de son action. Au sûr, pour être plus bref, c'est ça. une question, mm -hmm. c'est en Wolof. Mm -hmm. Il dit mhm. lan mooy place yoon yi murid ci lislaam mhm. wax nañ ne xaadimal Mustafa Cheikh Ahmad Bamba moo doon zaahiran wa mhm. amee lan mooy nu ñu mën a leerale euh, turub waaw loolu xëy na sax ci kaset yi ñu koy dee conférence yi wax naa ci ba tàyyi kii ci xutbul xaw bi doon na yonent bi zahir ak ci ki ko doon na ci baatin te doon na ko ci zahir kenn wax loowu du wax nit ñi mën nañ koo weddi mën nañ koo ñàkk xam du leen wàññi dara ndaxte yàlla moo ko xam luwul ki ko doon na ak baatin koy wax loo woo jaam ñi ci moom ndax mooy buntu yërmande yàlla mooy buntu texe su nëbbee boppam bu yemal xeyaame bu layoog ñoom ñu yey ko bu ñu demul àjjana bu layoog ñoom ñu yey ko léegi xaadimu rasul martaba la boo xam ne kenn mosu koo woote ci gaañ yi war nañ fi ba tàyyi xutbul xaws war nañ fi sax xatmu ñu daan wax ne xat xatmu moom kenn rek lay doon dem nañ ba ñeen ñi naan ñaar la parce que am nañu ñu ko woote te ñu ko jox kenn toor ndax kenn ku ñu ne indi nga ay pro yu leer ne xatmul wilaayati moom ñoom moom la waaye xaadimu rasul mosula dégg ku ko woote ci nit ñi mosula dégg it koo xam ne wax na ne mu ngi mel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abubakar ak Umar ñi mu dëkkal kon lan mooy place mouridisme ci lislaam ci mouridisme dëgg dëgg mouridisme ci ki nga xam ne professé na ko nam waree mouridisme mooy yokku lislaam ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ci suratu tawbati ci wetu fin ba ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna waadan alayhi haqqan fi tawrati wal injil ci jullit ñi alal ak seen deret ak seen lépp saxaaba yi jaay seen lépp suñu nga xam ne bu ñuy génn seen kër fasatuñu yéenee dellu si nga xam ne kon lépp lu ñu amoon ci àdduna génn ci seen xel ndax àdduna médd la loo ci taq dana la xeeñ moo tax boo deewee ñu war la sang dégg bu fekkente nag àdduna nit ki génn na ko ci xolam dafa fas yéenee dee ndax mu ngi jëm ci jihaar jaayante na jaay ni léppam boromam ba dee rek la fas yéenee bëgg a am gratu shahid martyr kooku génn na ci àdduna ba set na ci lépp sëñ Tuubaa nee na radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bàyyam ci lislaam taalibe yi euh, saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam kon dañoo jaay seen lépp jaay seen lépp ndax dañu wal juudu bi nafsi aqsa gaayatil juudi ku tabe ba tabe ci jëmmam joxe boppam ak ruuxam ak léppam mënee su ko weesu loolu mooy yokku lislaam ndax lislaam ci boppam tur wi rek boo ko seetee islam islam xa façon nuance la boo xam ne bii day c'est complète dégg nga waaye sans maanaam yi dëgg dëgg dëgg sens bi boo ko seetee ci mouridisme lépp ngi ci kon place mouridisme ci lislaam mën na la ko wax kon mouridisme mooy koo xam ne ki yàlla rek rek da ko ñor yàlla rek la bëgg yàlla dong lay wut yàlla ko tax a jut jub bëggul leneen seetu leneen déglu leneen loolu mooy ku mu tudd sa maam ku nekk nga joxe dara ab nay du dem àjjana yéen ay murid ngeen seen àjjana leer na ba pare yëngu leen kenn bañ a jóg ngeen jox ko addiya barke sëñ Tuubaa lu ngeen di yambare nii li ngeen joxe ñi ci yoon wi jox leen ñi ci yoon wi ba mu gën a baax. Euh, bu ko may day day day sa ku euh, nit ki am xel yaa ku nit yi foog ne Moustapha alayhi salaatu wasalaam deesoo ko mun a doon wala nekk ki niñ tuddee ñu ne xaadim rasulullah teg ci alayhi salaatu wasalaam ñuy wax ne dëggal kii kat mu ngi yokk wala mu ngi def nii di dingat ca nit ki du nekkee ne weddi na lu mu xamut wala mu am lu mu war a xam ca sakku ko xam ba gindi gindiku ci ba def ci loo xam ne mun na koo gaañ ci loolee lu doy waar la bés pénc te baat boobu bari na ñu bari di ko dégg waaye bari na ñu bari laajte wuñ ko wala ñu am ci xel yaar yàlla def na nag ñu am tawfiix sëñ bi teew fi na lépp leer bismillah waaw euh, sëñ Tuubaa dafa wax ne wa fi madhihi jaawastu kaaban wa xaskaana bis bu ñu gën jàng ko xam nga ni li mu tekki ci tagg yonent bi nee na dépassé na Seydina Kaab ibnu Zuhayr ak Seydina Hassan ibnu Sabit xam ngeen ne benn saxaabi yu te saxaabi yu mooy ku fekkee jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam te gëm ko donte benn minute la wala quelques secondes nga dee wala mu jóge fi wala gisatoo ko yow yaa am daraja saxaaba saxaaba yi nag xam ngeen ne bu yonent yi wee ñoo ci topp bu yonent yi wee ñoo ci topp ndax ñoo tax nit ñi di jaamu yàlla ndax ñi li ñu xeexe ba lislaam taxaw nga xam ne bu ñu woon ak ñoom ak seen ñaq ak seen coono yooyu lislaam du taxaw kon kenn du jaamu yàlla moo tax képp ku jaamu yàlla am nañ ca lu ëpp la nga ca am wala lu ni toll kooku nag képp koo xam ne wax nga ne suñu borom def na la ci ñiy liggéeyal yonente bi sallallahu bokk ci saxaaba yi am martaba yi nga xam ne suñu borom ñoom rek la wax ci lu wér officiellement ne gërëm na leen laqad radiyallahu anil mu'minina iz bay'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim mu leer la ne ñu yàlla gërëm leen radiyallahu anhum wa anhu leer la yàlla gërëm lañu ba noppi nga xam ne am nañu lu keneen amul muy lu officiel lu garanti koo xam ne wax nga ne ñii doon liggéeyal yonent bi ciw tagg féete nga leen kaw te ñooñu di ay saxaabi lu doy xalaat la lu ëpp bopp la waaye dëgg bu wér la yeesu foofu Abubakar Umar ñi nga xam ne ñoo nga ne qad sirtu bil muxtaari nii moo ko wax de du man maa ko fent ñaari dëkkaaleem yooyu nga xam ne mooy Abubakar ak Umar mujj naa mel ci moom ne ñooñu kon euh, foofu la laaj bi woon de laaj bi loolu rek la woon laaj boobu tontu naa ko laaj yi comme dañuy bari ndax laaj bu ci nekk daanaka mën na conférence day guddi di guddi waaye laaj bu ci ne ñu bala ñuy jóg kon ñëpp gàttal am na kuy laajte di wax ne wàllu maqaamaat di nga xam ne am nañ ko ci koo xam ne du dund àdduna fas yéene dundal lislaam di sellal ba am yenn tolluwaay ba ne jullit boo xam ne ah. dund àdduna fas yéene sellal mm-hmm. di dundal ak ruuxam ba toll ci ay maqaamat mm-hmm. maqaama yooyu ñuy wax mm-hmm. ci wàllu tasawuf mooy lan ndek nit mun na am ak maqaama ba réeree am maqaama boo xam ne def ko tiim wa ilaa ndek nit mos naa yegg ci maqaama goo xam ne tiim na yëppi maqaama kon ñu leeral ko nag station yi maqaamaat yooyu. Mhm. ba mu gën ba mu gën a gindi. waaw maqaamaat yi ak ak maratib yi martaba yi ak maqaama yi ak pal yi yëpp dafa am bu dee ci tasawuf officiel maqaamaatul yaqin ni ko borom Ibnu Asir waxe xawfun rajaa shukrun sabrun tawbatu zuhd rida mahabba mooy maqaamaat yi nga xam ne mooy maqaamaatul yaqin ñi te koy takkaayoo mu ci taxliya ak taxliya mu am maqaama yi nga xam ne ci nit ki jihaadu nafsi bi muy def di jihaad di xeex ak kanam di dindi ayib yi di dindi jikko yu bon yi di dindi bëgg-bëgg yi nga xam ne ci àdduna la jëm ni ki tayeel euh, bëgg lekk bëgg nelaw bëgg àdduna bëgg daraja bëgg tagg ragal ku la ŋàññi wala ku la xas yooyu yëpp kooku mooy an nufus lañ ko tuddee an nafsul amaaratu bisu nafsul lawaamatu moo ci tegu nafsul mulahamatu moo ci tegu nafsul mutmainnatu moo ci tegu nafsul raadiyatu moo ci tegu nafsul mardiyatu moo ci tegu nafsul kaamilatu moo ci tegu misaal naa ko ba tàyyi ci ay conférence boo tax yooyu yëpp dellu suma ci fal yi nga xam nag dañ leen koy fal mu aju ci maqaama yi ni ki ki xam ne moo tiim jamono ji gën a foor ci ñëpp ci yoonu tasawuf moo di xutbul xaws moo amee baat bi xutbul xaws ak ki nga xam ne moo sës ci moom al wakil nga xam ne bu fi jógee kookoo koy remplacé wakil ñaar sës ci ñoom ñoo xam ne ñu tuddee al imamaani bu fi jógee kenn ci ñoom moo koy remplacé bu fi jógee awtaat yi nga ne ñeent la ñuy doon bu gën seen gannaaw ab gaal yi wàllu yi itam di ay xeeti xeeti xeet yoo xam ne ci biir wenn xeetu wàllu yu wuute yu bari dana ca di am am maa nag jaam bi nga xam ne dafay dox jëm ci boromam jaar ci yoonu tasawuf bëgg àgg ci yàlla dana dem ba nga xam ne àgg na ci foo xam ne du ne ko féet ne ko féete kaw ñu ko féetee kaw lu ëpp asamaan ak suuf ba du xoolee du gis kenn mu jàpp ne moom àgg na fekk àggul kooku waaye kooku am na ay mandarga ndax dafa am mandarga yoo xam ne boo ca boo boo àggee rek nga koy am boo àggul doo ko gis kooku bu fekkente ne ñaari xaal la am xaal benn bi du sax bi ci des mooy sax xaal bi dul sax mooy bi nga xam ne dem na ba feneen moo féete kaw ñëpp te kenn féete ko kaw te fekk ñu bari féete nañ ko kaw waaye xaal boobu du sax mooy xaalul fanaa i tuddee wuñ ko fanaa ndax fanaaw ci boppam boo àggee nga koy jot waaye xaalu zuhul lañ koy wax xaalu zuhul du sax ci boromam bu yàggee tuuti nit ki dal di ximmaliku fis xoolaat gis ne mandarga yi nga xam ne mooy mandarga ku àgg kat moom gisu ca lenn ndax mandarga ku àgg bokk na ci kaaba gi ci boppam dafay ñëw di la aj di la wër ci baatin nga di ko gis di ko xam da ngay gis sayyidina jibril radiallahu anhu eh, alayhi salatu wasalaam astafirullah nga xam ne kii ku àgg koy def da ngay dem ca diiwaan ba waxtu xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam teewul yaay àtte lépp yaay nekk ci place yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yow kooku nga mu leer la la ne àgg nga bu fekkente ne nag nga ba gis asirrul masuun asirrul masuun mbir la moo xam ne dañ ne ashaklul ala min al wahyi asirul masul yonente bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jagleel woon jaam dana liggéey ci boromam suñu borom tabe ci moom ba woon ko asirul masul asirul masul boo ko xasee gis jamono lalliku na béréb lalliku na la amoon boobaak léegi téeméeri junni at ak lay ami bu saadi bëgg a taxaw ak li teew ñoo yem ci yow képp loolu moo tax suñ tubaane allamani maa kaana qabla al xalqi man kaana li bi karamin wa tilqi suñu borom xamal ma la jiitu ba mu bindagul dara ko ku ca ku ko am yaa àgg ba àgg nga xam ne mënatoo faa weesu dara mënatu laa tax nga weesu fa nga ndax dara beneen maqaama nekkul ci kawam mooy gis sirrul masuun bir béréb ak jamono lalliku ci yow ba nga xam ne loolu lépp daf mel ne lu amatul nga xam ne moo tax mu ne axfaaliya sirral masuun allahu xubban wala ilaha illallah suñu borom feeñalal na ma assirrul masuun boobu nga xam ne moom la ñu jagle leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ku ko gis mënatoo def lu naqar yàlla te mënatu amatoo tey ëllëg ak démb ak barki démb loolu moo tax naka bayt bu li mu ci waxoon ba ne sabina alfan xabla xabla xalqul xalq xaman ajabani dama ko fàtte suñu borom wuyu na ma maanaam nangu na sama ñaan juróom-ñaar fukki junni ak bindagul bindee fii loolu moo taxoon mu ni jaamu naa suñu borom ñetti junni at te borom tënagul aadama loolu boo ko waxee ku xamul tasawuf du ko mën a dugg ci boppam mukk waaye lu am la loo xam ne gaañ a àgg ca àgg waay ba nga xam ne mënatuñu faa weesu dara nekkatul ci seen gannaaw ñoo koy ñoom na ko laajoon ne kon lu tax ajiwoo mu ne atuuf bi baytillahi wa naasu nuwwamu kama taafu ba'dul qawmi fi sirri wal wa daaka qubayla al yawmi wal yawmu rubbama ataani baytullahi min mawdini jiri man damay dem ca Kaaba ga di wër fekk booba nit ñaa ngi nelaw waaye loola bu yàgg la léegi Kaaba gi ñëw di ma fekk si di kon ki nga xam ne kaaba génn koy wër réeréwul menn maqaama ndax xutbul xaw maqaama yi nga xam ne jaam ñi am nañ ko yépp ci loxoom lay nekk amul benn mayu yàlla bu jógee ci yàlla jaar ci yonent sallallahu alayhi wasallam mën a dem ci benn jaam te sa loxo kooku moom du sikki sàkk moom ndax dara féete na ko ko wala déet kooku daf koy leer ne gannaaw yàlla kooku moo mën a wax ne damma xayaati li xayaatillahi allahu daaxilan jinaan allahi suñu borom fab na ak dundam ak sama dund jaxase ko boole ko muy lenn mooy yemukaay bu fa la raay ba téere ku fa ak saa koo rasul koo koy ahmadul xadim ndax tablewu leen ko ñu dellu une autre est-il possible qu'un homme de nos temps soit capable d'être équitable envers ses femmes en cas de polygamie est-il possible pour un homme de notre temps d'être équitable en cas de polygamie en français bien entendu ndek ci tolluwaay jamono yi ñu toll xaw a sant Fall lool a sant Diagne ndek ku am ay soxna dina mën a nekk ku wér ku wóor mun na am. Il demande s'il est possible à un polygame d'être équitable entre ses femmes. Il est bien possible, mais remarquez que tout d'abord, la polygamie n'est pas obligatoire, n'est pas imposée par l'islam. L'islam n'a fait que tolérer et c'était dans une société très différente, foncièrement différente de la nôtre. c'est laissé à la discrétion de l'individu. Seulement, il y a des conditions. Il faut que l'homme ait, soit à même de remplir ces conditions, c'est-à-dire la ration alimentaire, le logement, et puis l'habillement, l'honneur et la présence. la présence dit beaucoup de <laughs> de l'individu, c'est-à-dire de l'homme. La présence de l'homme et avec euh, tout ce que ça entraîne, dans l'esprit des gens. Mais avec cela aussi, si l'homme remplit toutes ces conditions, mais craint de ne pouvoir être équitable, il lui est interdit d'être polygame. Si vous craignez de ne pas être équitable envers elle, cantonnez-vous à une seule femme. C'est le Coran. Mais l'islam, toujours dans sa lucidité, envisage tous les cas. Il est pénétré de cette réalité que les hommes ne sont pas égaux. Les situations et les cas. C'est pourquoi il tolère certaines choses, peut-être avec regret, mais il tient compte de la condition humaine. Actuellement, Dans votre temps, il y a des pays où la polygamie est un bienfait social. Mais envisager le cas d'un village ou d'une ville, d'un pays où les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Il y a la protection eh, de la femme par l'homme. Il y a aussi le fait de pouvoir, à ses besoins. c'est peut-être la femme. La femme, elle ne peut pas se nourrir. Même on en trouve. Euh, dans certaines localités, euh, dans la brousse, on en trouve. Ces femmes souffrent de ne pas être euh, Donc, c'est un bienfait social que de les épouser. C'est pourquoi ils acceptent, non seulement ils acceptent, mais elles souhaitent, être mariées même euh, si elles sont quatrième ou troisième. Donc, euh, on a tenu compte de la nécessité et puis de plusieurs cas. C'est pourquoi euh, l'islam laisse le choix à l'homme, mais qu'il doit euh, remplir les conditions pour être euh, polygame. S'il craint de ne pas être équitable, il lui est interdit d'être polygame. Vous voyez donc, mais quand on se déclare monogame et qu'on a 60 l'islam condamne cela. Il préfère être polygame que d'avoir des maîtresses à n'en plus finir et puis dépenser l'argent que dépenser à la maison, dépenser ailleurs. Et puis il y a, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs mariages. Je m'arrête là parce que les questions sont nombreuses. <laughs> Comment expliquez-vous qu'un musulman puisse épouser une non-musulmane issue d'une religion monothéiste alors que... Hum, hum, ah. Je reprends. Comment expliquez-vous qu'un musulman puisse épouser une non-musulmane issue d'une religion monothéiste, judaïsme, christianisme, alors que qu'une musulmane ne peut épouser quelqu'un qui n'est pas de sa religion. Tout d'abord, l'islam fait la différence entre ceux qui adorent Dieu, un seul Dieu, unique, dans une religion révélée, apportée par un prophète, envoyé par Dieu, cité dans le Coran. Il y a donc une valeur entre celui qui professe une religion révélée et un athée ou un animiste. Donc il y a ces classes en considération. Évidemment, les droits sont les mêmes. On respecte leurs droits, leurs biens, leurs euh, honneur et tout, mais on les classe comme ça. Si l'islam permet euh, de marier C'est-à-dire pour un homme de marier une femme à part professant une autre religion que l'islam, mais une religion révélée, c'est que y a une certaine valeur que l'islam considère, parce que cette femme a beaucoup plus de valeur que celle qui n'adore jamais Dieu, qui, qui, ne professe aucune religion révélée. Mais pourquoi interdire, pourquoi permettre aux hommes d'épouser des chrétiennes et des juifs et eh, non aux musulmans d'épouser des chrétiens ou des juifs. Parce que الرجال قوامون que, la, que l'islam est la vraie religion. Donc la dernière religion révélée qui abroge tout ce qui précède. Si nous abandonnons une femme musulmane entre les mains d'un homme professant une autre religion, toujours il est toujours possible il est même non seulement probable mais euh, presque certain qu'il l'entraîne qu'il l'entraîne à l'apostasie pour embrasser la religion de l'homme à là nous sommes responsables au jour du jugement dernier supposez la femme arrive te dit que moi j'ai répudié ma religion à cause de parce que vous m'avez poussé à épouser une autre personne qui ne professe pas la vraie religion qu'on qu considérait. Alors, elle m'a entraîné à Actuellement, je suis parmi les dangers. Que vous lui disiez Vous n'avez pas de réponse euh, à lui C'est pourquoi la femme euh, toujours considérée comme un peu devant l'homme. Elle est toujours susceptible d'être entraînée. voilà, c'est ce qu'on évite. Parce que si c'est l'homme qui est musulman, il épouse une femme non musulmane, la femme peut-être ne pourra pas, si l'homme est homme, s'il se comporte, comme homme, et qu'il professait une religion où il est convaincu et qu'il connaissait bien, ne pourra pas abandonner sa religion. Voilà la différence qui existe entre ces deux cas. Ah, nous sommes travailleurs en France, nous avons beaucoup de difficultés. dans la recherche de notre gain quotidien maanaam ñi dañuy wax ne ay liggéeykat la ñu nekk ci réew mi bari lool du ñàkk ay jafe-jafe àdduna léegi-léegi mu jafe leen lool na nga ne taamoon nañ ko di ko jullee nañ ca julli laaj ko waaw ñoom ñu laaj laajte nekk jàpp nekk mun naa nekk ñuy wéy ci liggéey bi ba mun a toll ci bañ a julli laaj la de bismillah bañ julli moom du wax kooku moom du wax ndax bu buñ la woon boo julliwul dee fokk nga julli soo julliwul dee léegi fokk nga julli kon nag lii la laaj lii la sant mooy def li nga mën lépp rek boo ko defee wàcc laa yukallifu nafsan illa wusaha na nga def li nga mën lépp ngir julli fa fa sa kattan ak sa pexe yem nag boo fa àggee te melul na nga bëgg la ca des amatoo ca benn lu ñu lay topp ëllëg parce que def nga li nga mën te li nga mën la sant waaye nag woyefal ko la moo tax woyefal ko la ñuy bañ boo jógee defal li nga mën lépp moo di bu ko woyefal li la leer ne mën nga ko parce que lii daf la koo war a jaral rek wala jaralu la ko mën na la koo jaral wala jaralu rek waaye moom mën nga ko ndax leer na la ne buñ boo ko deful woon ñu amaan la léegi nga fay fukki junni da koy def léegi boo doon woor koor ñu la waxtu woo wooree ba ngoon jot ñu jox la un moom bari na ñoo xam daañu dog ci koor dootuñu dog kon nag seetal li nga mën yàlla xam na ko yàlla moom da xam na li nga mën lépp boo defee ba jub sa sa kàttan yam te àgguloo xam na ko boo ca àggee yàlla xam na ko foo rek na ngay seet moo tax ñu ku mu la yool la ndax santu nit ki lenn lu mu mënul lu mu ko sant rek bu defee lam mën lépp wàcc na ki bi jeex na ab soxnaa laajte mu ne buggoon na nga wax xamal ko waru garub soxna ci biir sëy waaye baaxoo nañ lool di wax waru garub soxna ci biir sëy waaye néew na ñuy waxtaanee warugaru góor ñi sëriñ si ci biir fay càkk jaamu yàlla kat ñaar duñ ko sàq seq seqee du amee warugaru ku ku góor ñàkkut warugaru jigéen ñu waxtaan ci. waaw warugaru góor booy seet ne moo gën a metti warugaru jigéen parce que jigéen liñ ko sant gannaaw farata yi te mooy julli juróom weeru koor asaka aj màkk bu ko mënee. obéissance maanaam mu topp ndigalal borom këram jeex na góor waxuma dund waxuma dëkkuwaay waxuma càngaay nga xam ne loolu lu ci manqué te nga mën ko bu la ko toppee bala ngay jéggi siraat da ko fay te loolu dafa am moom it ay charte ndax bu dee dëkkuwaay dañuy seet yow daañu seet moom ay nawleem ci dëkk boobu nañuy dëkkee ndax sa kàttan àgg na ca bu ca àggee war na la dund dañuy seet ay nawleem ci réew moomu li ñuy lekk ak ñuy lekke bu ca sa kàttan àggee boo ko deful am nga lu ñu lay topp koddaayam noonu gannaaw bu yooyu wéyee protection maanaam nga aar ko kaaraange ji ci war na ko jàngal itam bu fekkee ne xamul ay farataam ci lislaam war na la yow nga jàngal ko boo xamee ne jàngaloo ko ko wala sa bopp xamuloo ko waruloo ko tere mu jàngi ko ci koo xam ne ku ñu wóolu la ne leneen du ci am dégg nga bu loolu weesoo itam ni nga xamee ne ay wajuram maanaam teraanga yi nga xam ne yoon nangu na ko te mu warloo ko digganteem ak ñoom yaa ko ko war a warlul ñu dem ba jamono soppiku boo xam ne jigéen ñi dañuy liggéey ñu ne ñoo góor ñeeyam góor gi amul droit tere jigéen ji génn ndax day génn bu génnee war na génn bu ne lu tax nga génn bu ne lu tax nga génn nooyam booba bouleversement am na waaye ba tey lislaam moom mu ngi fi lam waxoon la wax lam bëggoon la bëgg lam bañoon lay bañ ba léegi góor gi ci sharia bu saaga ndey jigéen ji yoon tas na sëy bi kon honneur bi ma waxoon da ko war a teral boo ko saagaa ci njëméer wala nga dóor ko dóor yu yoon santaaniwul wala yenn ti ñàkkitee gi ni yoon dana dal ci sa kaw yoon dana dal ci sa kaw ndax ñaawalu dund la war na ci ba tey itam ngërëm eh, yërmande nga seet ne nit ki jóge na kër ndeyam ak kër baayam bàyyi leen te yow jóge woo fenn ngir moom te jóge na fee bàyyi ñam fa amoon dikk ngir yow kon te yow jóge woo fenn ngir moom ñëw fekk si ko nga bàyyi xel ci kon ne am na yu mu loo yu mu aajowoo te yooyu yëpp bu fekkente ne góor gi mi ngi koy sàmm ni muy protéger doom ji lay protéger soxna si ci alalam ci honneuram ci noflaayam maanaam la ko war bu mu ko teg loo xam ne yoon tegu ko ko waru ko ci coono wala ci di ko sant ci santaane yoo xam ne eh, yoon tegu ko ko te day tiis ci moom léegi am na loo xam ne mu ngi ci biir mënuma ko wax mënuma ko wax waaye ci dawa ci yi la ak la cay warugar fa mu yem quels sont les véritables dangers de la division et de la discorde dans la foi et le culte de Dieu question bi ñu laajte ci tubaab. buggu tamit ñu leeral ko gannaaw bu ñu ko leeralee ci tubaab leeral ko ci wolof lan mooy ak yàq te bu mën a am ci nit wala ay nit du ñuy jullit du nekkee ne dañu saawoo wala dañu biijoo saawoo ak biijoo ci ay jullit nu mën a yàqee seen ngëm ak seen jaamu yàlla les véritables de la division et de la discorde dans la foi et le culte di Dieu d'abord en français Revenant au que j'en ai déjà parlé. Euh, J'ai dit que euh, euh, l'homme ne peut pas battre froid à son prochain, c'est-à-dire un musulman, plus de trois jours. La durée ne doit pas excéder de trois jours. Parce que Dieu envoie à chaque aube des gens de la miséricorde qui demande le pardon de Dieu à quiconque pas en haine, ne garde pas une haine contre euh, son frère musulman. Et celui-là, tant qu'il garde cette haine, on n'existe pas ses prières, ni son jeûne, ni son pèlerinage, ni aucune de ses actions, de, de, actes de dévotion. donc, le meilleur homme le pur homme c'est celui qu'on par crainte de sa mauvaise langue ou de ses sévices al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa le vrai musulman c'est celui dont les hommes sont garantis contre ses mauvaises paroles et ses sévices c'est-à-dire ses mauvaises actions l'homme, le musulman doit à son prochain conseil, prière, enseignement. S'il connaît quelque chose qui lui est utile et que l'autre l'ignore, s'il ne le lui dit pas, l'autre aura le droit jour du jugement dernier de le tenir au collet et il faut qu'il s'en rachète. Il faut qu'il lui donne de ses récompenses une quantité égale au profit qu'il pouvait lui faciliter et qu'il n'a pas fait. Si un musulman insulte un musulman, on doit le corriger par le fouet. S'il insulte également un non-musulman aussi. Mais le musulman, pour le musulman, est un frère. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى jullit ak jullit ñi ngi demee ne benn jëmm mi nga xamee ne benn jëmm bi bu ci benn cir feebaree mais amee métit yaram yépp feebar ñu ngi mel ne tabax bi ak mool yi mool yi benn mool bu ci nekk mooy jullit ñi ñooy daje tabax bi soo ko am mais suñu teqali tabax du am Donc, un musulman doit à son frère musulman la salutation quand il le rencontre. Il faut aller à ses funérailles quand il est mort. Quand il a quelque chose d'heureux, il doit le féliciter. Il doit le féliciter. Bon, euh, quand il est malade, il va aller le voir, lui rendre visite et lui lance des mots de etc. Mais si deux hommes se sont opposés, par une dispute, que ce soit, c'est la charia qui intervient, mais celui qui a tort subit la correction. On doit restituer aussi à ses, ses endroits euh, ce qu'il a usurpé, alors ce qu'il a acquis par un jugement euh, mal porté, et puis quand il lui vend un objet, il doit lui révéler tous les défauts il doit lui tous les défauts, fautes, de voir euh, la vente annulée. Euh, donc, pour la publicité même, on évite quatre choses. Al-khilaba, al-khadi'a, al-makr, al Si vous connaissez un défaut de ce silah, c'est-à-dire de cette marchandise, vous ne le dites, vous ne le dites pas, la vente doit être annulée. Si vous utilisez la joueuse, vous en devez à votre client. si vous, lui, dites, par exemple, voilà, cette tasse est meilleure de toutes les tasses, une qualité, une qualité euh, très rare, et puis c'est dur, cela, durable, et que cela n'est pas vrai. Vous avez commis un péché, et puis s'il achète le bien avec lequel il a acheté ça n'était pas licite, n'était pas licite, tu lui rendras ça avant de franchir le pont, le sirat. Et puis si vous dites que je vous vends ça à un bon prix, or c'est le prix normal, et puis pour ça il achète. Le prix n'est pas licite pour toi. Il y a beaucoup de choses alors qui lient les musulmans les uns aux autres qu'on doit respecter et qu'aujourd'hui on ne pense plus. alors pour être bref je m'arrête là ah, ah waaw soo dee jaay li tax même publicité gënul ci lislaam alxilaabatu mooy war war ci njëg wala war ci waxin war ci waxin mooy publicité yi léegi dañ koy defee war ci njëg nga ne ko dama la ko yombalal mais du jar lii loolu lépp boo ko defee bu jëndee privilé wu la bu fekkente ne da nga ne ko nag léegi kii moo gën yeneen yi te fekk gënu leen mu jënd ngir loolu ba tey même chose tadlis mooy nga xam ci sikk waxuloo ko ko te nga xam ne bu ko xamoon du jënd nga jaay ko ko nga ci pexe nga dal di indi say marchandise yoo xam ne jaay nga ko jarul nga déggoo benn waay ne ko nga dal di koy jox xaalis mu dikk dal di wax xaalis ci kanam ñëpp dal di jënd naan man bëgg naa ci lu bari dégg nga wutal ma ci lu bari keneen dal di ñëw moom it ramassé ci lu bari parce que gis na ne léegi kay jënd na kon euh, bu demee kooka dana jënd wala ñeneen jënd am na fu mu koy yóbbu foo xam ne ñooñu dañ koy jënd te fekk dara du ci dëgg yow yaa diggee kii rek dégg nga jox ko xaalis mu ñëw jëndee ko sa marché bi moom nga xam ne la mën a aram na yi aram bari ne kenn mënu ko fee lim mais l'islam dafa régir action yi doomu aadama yépp yépp yépp ngeen baal ma dañu ma laaj de man itam aw ma droit ci bañ wax li ma xam. ngeen jéggal ma Je voudrais obtenir des informations sur la manière dont Serigne Touba le Coran et enseignait la manière de vivre aux disciples et aux musulmans en Nous sëriñ Tuba fonkee woon alquran nu mu ko jàppee woon ak nu mu doon yaree jullit ci dina buñ ko waxee de fi la nuy fanaan dafa bari ndax sëriñ Tuba dafa fekkoon mag ñi xam nga nit ñi dañu ne jàngkat yi dañu ne xam-xam ñett la xam-xam bu ñor ba xëm ak xam-xam bu ñor te xamul ak xam-xam bu xëm te wërul ak xam-xam bu ñor xëm jànginu alquran ci réew mi dafa doonoon xam-xam bu ñor ba xëm jànge niñ ko daan jànge di indi ay waññi ak ay boole ñu topp ko ba di topp boole wañ waññi def tor lu ñu daan wax tor bind téere lëmm boo xam ne baat yi baat yi niroote bokku ñu niñ koy bindee alif yi nga xam ne dafa war a xonq yi war a ñuul ak baat yi niroote bii nekk jeexalu fin verset jeexalu aaya te bee nekku ko bi nga xam ne dafa war a dog bi war a ajak yu bari ñu di ko takk takk yooyu la nekk ay kii ñu di ko récité di ko baaroo di yëkkati seen baat ca kaw ba mujj ñu àgg dem ci laawaan dem ci band nga xam ne dem nañu ba nga xam ne kaamil bi buñ ko bindee dañ ciy def dégg nga tor sor yooyu ni ki wàññi yooyu boole yooyu la dégg nga ku bind kaamil ba mu àgg nga daal di tagg sa bopp man doomu diw ak diw maa bind kaamil bi laaw na cat nangam wax wax yu lu neex sëñ bi daan def bi nga xamee ne dafa daan jàngale alxuraan di toppal ay dongo bu leen bindalul al jawharul munazzam ilmu rasmi la xay na du ngeen ko xam mais ni ñu war a bindee alxuraan ak fànn la goo xam ne dañ koy jàng wolof yi nag dañ koo indiwoon ci wolof ci seen manière bopp ba tax seen lamiñ wi du ñu woon prononcé euh, xaraf yi nañ ko war a prononcé mënuñu ko woon waaye bind bi daañu ko xam ndax seen technique boobu ñu daan jëfandikoo <laughs> technique boobu yóbbu leen ci lima tuddee ñor ba xam di ko def ba topp ci yoo xam ne amul benn njëriñ di ci fo di ci fo di ci taggaate di ci xaste di dem ci këru benn jànq di ko yuuxu ca kaw di ko tagg faw mu reel la bëy wala nag wala xar toggal la reer ak añ bu ko deful nga xas ko xas yoo xam ne day wër réew mi ci ay baaru ak i way ñi di ko uh, toxalante di ko nettali sëñ bi ñëw xeex loolu lépp ba mu dañ boo bindee kaamil boo ci bindee sa tur mu ne mu xeet na la xeet ko nga xeet ko ba mu set wecc waññi mu di la ko dindi ba mu set wecc na la alxuraan du dend ak dara dara du dend ak moom wax yàlla la kenn du ci yokk dara kenn ci wàññi dara yi nga xam ne moom la ñuy def lépp mu di ko te dëppoowul ak maanaam alxuraan ak tedd nga am mu dindi ko ba xamal ko nit ñi nga xam ne dafa mujj ku bind kaamil doo ca rax dara doo ca yokk dara lu dul asar yi ak xumus yi nga xam ne ay tënk la ci alxuraan ak jeexalu saar yi nga xam ne dañ koo toxal fu sori yooyu rek la ci daan bàyyi ci des daf ko daawoon nangu nga xam ne day dajale kaamil yi defar lal bi gën a rafet teg leen ci moom mu tëdd ci suuf lal bi alxuraan a ci nekk moom ci suuf lay nekk fonk gi mu fonk alxuraan ci biir ak ci bitti nga xam ne bu toogee nit ñi ñëw di siyaare alal ji ñu koy xëpp du ko laal du ko xool ki nga xam ne moo indi kaamil yow yaa fay ëpp daraja yow lay xool yow lay waxal kaamil bi lay nangoo ñaari loxo moom lay fonk ba nga xam ne ñi indi alal sax dañuy xaw a gecc tuuti buy jóg bu jógee xaalis bi tasaaroo du ko xool du ko for du ko seetlu kaamil ba lay téye ak ñaari loxoom dellu këram seet ko daana def nee ñu jamono yoo xam ne buñ ko joxee kaamil daf koy teg ci gannaaw gi bu ko fabaatee ne eh, jox ko diw mu seet ko am na ku ne ma xaw ma noonu xaw ma ñàkk noonu mu ne waxtu wu tegee kaamil bi ci dem day dégg xaraf yépp sabba xaraf wu manqué mu xam ne yàq nañ ko ka ko bind na mu ko bindee du noonu moo tax mu naan nañ ko topp boo xamee ne nag waxu ca dara mooy kaamil bi wow na moom ci boppam it sax budul wilaya gi du xam-xam bi du dara waaye ni mu mënee woon alxuraan jéggi na dayo fonk gi mu ko fonk itam xam ne alxuraan fu mu toll dégg naa bu jàpp sax bu ko daan def am na jamono yoo xam ne day woo nit di ko tari la ba baqarati ba nga xam ne bu suratul baqarati jeexee njàpp mi àgg nga xam ne kon njàpp moomu doy na waar te njàpp la moo xam ne wuute na ko nga gis ne xasida gu mu woy gudd mujj gi yëpp alxuraan la ci seetal des bu seetal xasaayid yu mel noonu yëpp nga xam ne alxuraan lay wax wa xalilun wa habib nee mooy xaritam mooy soppeem lii moo ne yéen lii am tabib doy na ma walis docteur du ma faju tawat du ma def dara alxuraan laay tajoo laay fajoo bi ay yaxi bu ni labib ku am xel ci fonk gi ma fonk alxuraan nga may soppee dégg nga labib euh, tabib euh, euh, labib boo xam ne yetlu bu xayra laq bi day see wut ngëm ji yoon fonk mu fonk alxuraan ba won sunu suñu borom may na ko alxuraan malakani alxuraan tamlikan yadum nga xam ne xam ne noonu la ko firile alif laam mim alif gi mooy aw rastukal kitaaba la ko ko firile doon loo naa la téere bi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam laam gi làqantukal kitaaba sanaa la alquran ba nga xam ko min gi mallaktukal quran moom loo naa la alquran mu ne naajaaniyal munzilu bil qurani xatta xadawtu mawida zam'aani suñ boroom ni wàcc alquran déey na ma maanaay alquran yi bu mu mujj di naan waayu képp ku mar xam-xam kon bu nu toppee ni nga xam ne noonu la fonke woon alquran mën nañ fi fanaan du jeex mukk njëriñ li nga xam ne kuy jàng xasaayit mën na ko ca fekk ngir du ñàkk léegi-léeg ak dinga di ci am koo gis ne fekk kuñ fekk nga yore ay xasaayit même du xamoon ne li waa ji jàng ci tuddee ko xasaayit am na ay matu rasulillahi am na ay salaatu ala nabi am na lu ne te umpale ko nit ñi umpale nooñu mën a leeralee ba nit ñi mën a gindeeku ba xam njëriñ ñi xasaayit rawat nag am na geneen ci biir loolu nga lëkkale ko lan mooy loo ko mën a yox ci ak tegta wala ak yokk ko ci mooy bu neefi fi ma tey cher xasaay di lépp ñoddi ak jañ moo ci nekk faral naa wax ne nit ki nga xam ne dafa ruuj toolam boo ko ñaanee tool daf lay may tool bu ñu ruuj ba mu set waaye yow yaay ji yaay góob yaa cay sonn daal ba am récolte ki nga xam ne nag dafa ji ba noppi boo ko ñaanee daf lay may tool bu ñu ji ba noppi da bay rek waaye ki bay ba góob ba bojj ba soq ba wal ba mooñ ba tibb ba delloo ba laalo ba toj ba laalo ba siim togg ndawalam boo ko ñaanee dafay tibb jox la ba nga ndab fees da ngay daal di lekk rek xasaay yi nan la demee lu ñu defar ba mu sotti la waxoon na am na jamono bu mu waxee ne xasida yi ñetti xaaj la waxtaan nañ ko ba tàyyi bi mu bindoon li mu bindoon bi mu demoon ci géej gi bi ci géej gi ak li mu géej gi ak li mu bind bi mu dikkee maanaam li mu bind ba mu jógee ci ba mu demee ci géej gi ba mu dellusi ba mu agsi ci ama shahidna bi karam ak li mu ji lépp waaye xasaay yi lépp lu ci nekk ñoddi ak dañ la xëy na xasida gu ci nekk am na sax fu mu gën a gaawe wala lu ko tax a jóg ci jëriñ bi ñi waaye xasida yi day tërbiyee nit dégg ndax am na fu mu bind ne eh, sama bind moo féete kaw sëriñu tërbiye yi ëpp leen yiw ci wet gu nekk ak sëriñu tarqiye yi kon xasaayid yi wérd la bu alxuraan wéyee xasaayid yi dara melul ni moom ci defar xolub tàngi lu mën a tërbiyee nit ki la tërbi waaw am na lëndëm gu leen di dog lu jiitu fatxu gi lëndëm googu daf leen di mujj def ñuy doon daanaka ay jabar te duñ ko tuddoo gëm ne mën nañoo def mën a dindi léeg-léeg sax seytaane nax leen ñu mel ne def nañu dindi nañu fekk yoonu seytaane lañu topp ndax yoon wu doya doy ko waar la yoon wu jëm ci yàlla yoon wu doya doya doy doy ko waar la gis ngeen ne sëñ Touba ni daan tarbiya day fekk koo xam ne nit ñi xamul ñi dara defe nañ ne àgg na ci boromam te fekk jaamugul sax suñu genn jaamu gu ñu nangu bu dee nag koo xam ne amul sëriñ loolu war ko mu dal alku ndax dafa mën a wan nit boppam lool moom seytaane foo toll rek ñu mag ñi daan def nga xam ne dañu daan jàng ba ni sëñ Fallu waxoon ne sëñ Tuubaa daf noo jàngal ba ne ar mu yar ni ba mu ne nër jàng ba ne ar yaru ba ne nër teg sa bopp ci mooy màndargam ku war a àgg ndax ndog yi dafa bari adduna dana doge daraja dana doge bakkan dana doge seytaane dana naxe ndax waxtu woo xamee ne jaar nga ca yoon wa bëgg a dem rek seytaane ngemb ci ay pexem dana fexe sax ba gëm loola ay nit yoo xam ne dañu lay nangoo tërbiyewu nangu laa seete suuf fu nekk te yow sa bopp boo amee xel boo seetee xam ne yoru la dara ñooñu ñu ngi lay lor moo taxoon dama xamatul yonente bi sallallahu alayhi wasallam xaw ma Seydina Omar ne képp ku ñu tagg rende nañ la ci lu dul paaka rend nañ la ci lu dul paaka mooy dangay ngay dal di gis sa bopp te loolu mooy li gën a gaaw ci demm martaba nit delloo ko ca suuf neenu Seydina Jibril suñu borom daf ko mos a ne ko kaay ma yónni la adduna nga seet fa ci adduna ju xeebu ji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne laafu yoo bañ ko peesee ak adduna fa yàlla laafum yoo mi moo gën a diis adduna ni suñu borom sobantalee adduna seet fa loo xam ne lii yaa ko gën nga indil ma ko sidna jibril wër suuf yi ba mu daj gisul dara lu yaakaar ne moo gën loolu gisul lu dul benn xaj bu dee xelam xalaat ne tey ma ko yóbbu ñemewu ko delloo ne suñu borom gisuma dara mu ne ko dellul mu dikkaat seet gisul lu dul loolu mu fab ko ba romb ñaari asamaan ba ca ñetteel ba xelam dellul mu sànni ko loolu def na ko ñeenteel ba ci juróom-ñaari asamaan bi mu dikkee ne daal mënu gisuma dara nu ma nga xam ne maa ko gën ma suñu borom ne ko sunda loolee nga ñëkkoon fa boo ko indi woon ngir jàpp ne yaa ko gën danaa far sa tur ci diwaanu malaayika yi gis nga ni mu def iblis ndax maam rëy li ñuy wax orgueil <coughs> moo alak iblis te nekk na sangub malaayika yi nanga mi junni ak nee ñu foo def sa sibre ci suuf iblis këpp na fa jëm nga xam ne kon xatar ji nga xam ne danger ji nga xam ne moo nekk ci feeñ ñu ko limaamul xasaali yi misaale nee na mu ngi mel ne gaal gu suuf nit ñi lapp ki nga xam ne nit ki gëmoon nañ ne mën na ndox te mën na suqali ñëpp dañ koy laxas mu mujj bu mënula fay mu loq mu dig ànd ak ñoom ki nga xam ne dafa man ba noppi te kenn xamu ko moom dana mucc moo ki nga xam ne dafa man ñi ko laxasu mu yóbbaale leen li nga xam ne nag mooy yoonu yàlla lu metti la lu jafe la lu ci gën a rëy te gën cee mën a ubbi bunt yi mooy li si Abdul Qadir Jilaani wax ne dama fekk yoonu yàlla yépp bunt bu ne fees ma seet buntu toroxlu kenn taxaw fa ma jaar fa dugg kenn raj rek lawul ak man waaye waxtu woo xamee ne waxay suma ñu koy ba defal xayru min ka Sëriñ Tuubaa wax duuna wir tiyaab wa kullu man yanzuru fawqahu lkilaab wa kullu man yazunnu fawqahu lkiraab fal kalbu xayru minhu duuna duuna lirtiyaab képp ku jàpp ne yaa gën xaj booba xajale gën képp ku jàpp ne yaa gën xaj booba xajale gën fa am benn wali boo xam ne dafa doon dox ci yoon wu sew diggante am ndox moo xam ne dafa ànd ak bënit yu bari muy dajeeg xaj benn xaj daal di wàcc ci bënit bi taalibe yaa ngi topp ci gannaawam ba xaj bi jàll ñu ne ko yow daal xaj bi rek tax nga wàcc ci bënit ba taxal sa dàll yeeg sa yére yeeg sa tànk yi mu ne xaj bi ma gën fuuf ndax moom leer na ne amul bàkkaar ndax kenn toogu ko jëf te man xam naa ne am naa bàkkaar te ko am bàkkaar ko amul a ko gën nga gis ne kon doomu aadama bi bu nattee bi suux buggul lu génn mu nekk ci géej gi kenn bañ a xam ne mën na dara ci fii moo gën a mucc ci moom waaye bu amee kenn rek ku jàppandu ci moom te àggul ca àgguwaay ba ci danger bu mag a mag la am danger bi mooy suux ànd ak kooku suñ tuubaa balaa daan fab nit jiital ko teg ay nit ñu topp ci moom daf ko daan seet ba mu wóor ko ne kii natt na ko ci àndaar ja ba mu ba mu fees te bu ko koy defit dana xam ne nit ki xam na ne du daraam ci boppam ji ko kenn di liggéey wala kenn topp ko dana xam ne sëñ Touba rek ndax sëñ Touba li ko yàlla mayoon lépp ci xet li ak defar taxul woon mu téye lamiñam daf daan xuppe di tiitale di waare di waare di yeete ba nga xam ne waxtu woo toog moom boo fa jógee danga toog ay weer sa xel bi ci jóg mukk te yaa nekk ci tiitaange moom ci boppam néewul lul bii lu dul yonente bi sallallahu sant ko ko ne ko def ko ndax wàllu fu mu mën a ci yàlla bu demoon ba àgg ci boromam it te amul ndigalal woo jaam ñi ñu aju ci moom du ko sañ du ko wax du ko woote ndax képp koo xam ne kii aju na ci yow yaa amee responsabilité am lépp lu ma def ak yow bu fekkee mënuloo dara nag ma xiyam faw mu jël xaqam ci yow ndax gàllankoor nga ko tax nga leneen faat ko loo xam ne dana ko jël ci yow bëgguma koo nettali xew-xew la bu ñuy nettali xaw ma ne mu demee ñi ma ko nettali mbooloo la ñu nit koo xam ne daf fi jóge doo woon kilifa bu mag a mag a mag buñ ko dencee ci bàmmeel am beneen xaritam bu doonoon nit ku baax moom itam gént nangami junni mellantaan salandoo ko ba mu xaaju ca kaw buñ ko waxee sëñ baa mu ne ndax am jëmm jooju defu suñu borom lenn lu waral mu di ko mbugal noonu waaye nag roo yi aji woon ci moom te amul seen añ ëllëg mu gàllankoor leen ba demuñu wuti ko fu mu am ñooy jël seen àq ci moom kii mucc mooy ki ne siiwa mucc ku ne siiwa mucc nag doole naa musal keneen tam leer la ci sa bopp ne mënuloo ndax addiye ki ko yeewoo waxuma day ñu di la topp waaye addiye ki ko yeewoo bu toogee ci garab dana xam xob yi ko tiim la mu toll gën yee xeex ci géej gi dana leen mën a àtte te bu taalibam nekkee ci gannaaw jabalu xam ci lëndëmu wax set muy taw mel lantaan bi dox ci gannaawam war na ko mën a faxas wala kon matu ko mbir yi nekkul lu woyof ku rek réere nga ko ku ko woyofal réere nga ndax suñu borom day tabaraka wa taala afasitum annama xalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'una ayahsibu l'insanu an yutraka sudan alam yakun nutfatun min maniyyin yumna doomu nekk ndox di évoluer ba ñëw ci àdduna am xel jàpp ne mënal na boppam lépp fekk na boobu mënul dara dara dara ëllëg xamu ca dara dara dara dara ñi gàddu responsabilité yooyu defuñu ko lu dul ngir ndigal lu dul ngir ndigal lii sëñ Tuubaa wax mu ngi ci masalik sax ngir ngeen ñu xam woote ak kilifteef wala joxe wirde wala woote ak wilaaya ci fen mujj gu ñaaw gi muy indil nit ki bokk na ci yi indil nit ak yi mettil sukuraat woote te amuloo ko wala ñu jiiñ la ko te dindi woo ci nit ñi kumpa wala weddi wàllu wala dal ci seen kaw bokk na li nga xam ne mooy mettil sukuraat ñuy nodd nga bañ a déglu ñuy jàng alxuraan nga bañ a déglu bokk na ci yi metti sukuraat jëw bu bari ak wax ci nit loo xam ne lii wóoru la wala bu la wóoree bëggul ku ko wax nga di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen man ma xaw sonn tuuti de waaw sëñ Tuubaa tontu na sa laaj bi ci masaalikul jinaan boobaa léegi war na mat juróom fukki at ëpp na ko sax waalam bi annal laa yunaasi daa itlaafi tax li annahu jàlla rattaba mulkahu ala tilka lawaidi taala wa ala suñu borom dafa sàkk adduna bi sàkke ko ay sabab mënoon na boo jiyee mu sax te du nekk taw mënoon na waxtu bu ko neexee nga suur te doo lekk walla nga mandi te doo naan wala li ngay togg ñor te doo taal safara bu nit dee ñu ne lu ko rey dafa feebaroonam dafa accident la wala lan te loolu lépp xam nañ ne àpp bu mat te koy waral kon aada yooyu bàyyi ko teg fee nag te wakiilu ci yàlla ñàkk xam yàlla la ñàkk xam luy wakiilu la te it day waral adduna ràpp te suñu borom nëmmul àdduna ràpp ndax bu namoon mu ràpp du ko bind kon dafa indi jaam ñi ci àdduna suuf si li fi dox lépp mu sàkkal ko ay reegal yu jub yoo xam ne ci lay jaar du deñ sàkk couplement ak couplement lépp lu gis loo gis dafa am ñaar dana muy góor a jigéen wala muy kaw suuf wala lu tàng lu sedd lu neex ak lu naqari jaxase lépp doo gis lenn rek mu tàllalu ñaay yi moom dong lépp lu mu fi indi it dafa fekk wàccal na ca doomu aadama wàllam boo xam ne war na ko caa jëf ci sabab lu loola soog am ndax su ko neexoon day indi ñam mu doy nit ñi lekk indi yére mu wàcc asamaan nit ñi di sol waaye loolu dafa sant nit ki mu ñu sabablu ndax àdduna suñu borom a ko tëral ci kaw loolu kon bu mu ni nag ki nga xam ne dafa bàyyi sabablu ngir wakkilu ci yàlla ngir ne yàllaay wërsëgal réere ne kon aada ji yàlla doxal digganteem ak bindeef fii ndax Seydina Omar dafa ne na ngeen fàggu na ngeen liggéey asamaan kat du taw wurus du taw xaalis benn sàmm dafa ñëw wàmmat gëléemam ba ci buntu kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu bàyyi gëléem gi daal di dugg ci kër gi ñu ne ko yow sa gëléem gi doo ko yeew mu ne dénk naa ko suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sama doom yeewal sa gëléem ba mu dëgër te nga dénk ko sa borom xamal ne ko ne nit ki suñu boroom daf ko sant mu sabab lu ba noppi nag te bàyyee boppam ak yàlla xam nag yàlla mooy jëf bu fekkente ne nag Sëriñ Tuubaa nee na ñàkki teggin la nga bàyyi sabab lu bi ngir ne naa wékk samay mbir ci yàlla kon bàyyi liggéey bi ngir mën a julli ngir di julli te julli am na yoon ndax ñu bari bala ay ay xalaat di ñëw ci ñoom ñu kàbbar lu ko waral dañoo tàmmul teewlu teewlu dañ koy jàng na ngay jànge teewlu da faral di yéet ci sa béréb léeg-léeg delloo si bàmmeel bis bi ngay dee ak buñ la suulee ni suuf si mel ni mu diise ak ni nit gaaw a xëje nga xam ne bu ñu ko sàngee woon ñett ci mbàjj rek tëj ko ci néeg bu amul palanteer ni muy metti waxuma laa suuf si ni mu diise ñu suul ci nga seet li nga sa gannaaw ndax li nga jëfagun doy na pour boo deewoon tey loolu doy na doy na la añ ak reer ak ndékki ci barsaq maanaam ci bàmmeel bi ba saa di taxaw te xamuloo kañ la saa di taxaw ngay seetlu xaq yi nga amee ci adduna ak li nga waroon a def ak sàggan yi ngay def ngay faral di toog di ko xalaat boo ko dee faral xalaat ba tàmm loolu loolu ñu wax tafakkur nga xam ne nee ñu ak jaamu yàlla la goo xam ne def ko seen saa moo ëpp jaamu at boo xam ne da ngay jullee ko war ak a sarxe ak a def lu baax ak a dimbali ay jullit nga tàmm loolu waxtu woo ko tàmmee ba yàgg ci waxtu woo kabaree rek sa xel dootu dem ci lu dul yàlla sa xel dootu lu dul julli sa xel dootu dem sa sa bàmmeel wala sa diggante yàlla noonu la ñuy jàngee julli teewlu la ñuy jàng ba mën ko bu ko defee boo nga mën a julli ndax julli li muy dikk mooy déeyaaleeg suñu borom waxtu woo xamee ne kabar nga jublu penku matal nga charte julli yi wat nee nga wacc signé ak sa borom contrat boo xam ne sa benn cër dootu dellu si ci àdduna sa xel dootu xalaat àdduna sa bët dootu xool àdduna sa nopp dootu déglu àdduna jox nga lépp suñu borom yaa ngi teewul ne ni nga taxawee ci kanamam mu jànnoog yow nga teewlu màggam gi nga xam ne daf mel ne poids bi gën a diis ñu tegle ko nga taxaw jonne di tari alxuraanam ji boo sëggee ci say moom wane ne damm nga sa daraja ji wàcc nga yaa ngi lunkulu ci kanamu suñu borom boo këppee sa jë yaa ngi fa partie bi nga gën a fonk ci sa kanam ci sa yaram muy sa kanam nga këpp ko ci suuf si ngir di wan suñu borom ne wàcc nga teewlu ko lu boobu nga xam ne boo jàppee ci say wóom yaa ngi sàbba ndax da ngay teewlu màggam gi ak réem gi ak fooram gi soo këppee sa jë ngay teewlu tabeem gi tabeem gi ak yaatoom gi ak wërsëg mu yaatu mu amee nga di ko ñaan da ngay dal mën a julli sart yooyu mu amee ci zahir am na ko ci baatin sarti zahir yi mooy na waxtu wi jot fi ngay jullee na laab li nga sol na laab sa yaram na laab maanaam nga ànd akum njàpp na nga jublu penku bu ko defee sarti zahir yi mat na nga kàbbar teewloo noonu julli gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ku amoon kenn ci yéen dex ci ci juróomi yoon ndax dana am julli ñu ne ko déedéet mu ne julli juróom noonu la demee waaye nag julli juróom balay demee noonu nga teewlu ko jox ko xaqam waxtu woo si jógee sa xel dana nekk ci yàlla balay weneen waxtoo jot balay sa xel di demat leneen waxtu jot nga xam ne da ngay mujj da ngay teewlu ci lépp looy jëf boo dee jaay boo dee jënd da ngay mujj yëg yàlla yëg goo xam ne day mel ne yaa ngi koy daj wala yaa ngi koy gis wala yaa ngi koy dégg nga xam ne lépp looy def da koy jiital lépp kon lépp la def ak jaamu yàlla la loolu moo tax mooy tax suñu dund gépp mën a nekk jaamu yàlla nga xam ne suñu dee lekk noo ngi jaamu yàlla suñu dee jaay noo ngi dee tabax wala muy dawal oto noo ngi jaamu yàlla suñu dee waxtaan noo ngi jaamu yàlla nga xam ne loolu lépp yéene ji ak teewlu bi xam ne lii yàlla moo ko santaane aada la jum doxal ci àdduna bëgg nit ñi jaar ci yow nga di ci jaar ngir jëmmam boo gisee sëñ Tuubaa in kuntum illaa waariduhaa kaana alaa waaw kon mën nañu gàttal bopp ndax laaj yi daal comme am na si yoo xam ne faaw ñu laal si tuuti ñu ko gàttal kii dee laaj ne in minkum illaa waariduhaa kaana mu ne ku ca dul jaari ndax war la ci suñu borom maanaam lu mu arrêté ba noppi la xam ne nit ku nekk nit ku juddu rek da nga jaari safara loolu lu yàlla waral la ci boppam lu mu arrêté la décret la boo xam ne du dañ li mu jublu siraat siraat ñu ngi ko gàcc ci jigéenu safara jahannama ku nekk ba ko jéggi ak koo mën a doon wala minkum illaa amul ci yéen kenn ku dul dana jaari safara maanaam dana ko tiim jaar ci pom bi benn mu wadd ca wala mu mucc jàll safara dafa tiim jahannama xam ngeen ne safara juróom-ñaari bunt la am jahannama laza xutama sair bu xonkee wala mu weex tàngul safara bu xonkee tàngul safara dana dem ba bleu safara dana dem ba vert te yooyu safara yi ñëw ci adduna yëpp du safara du safara daanaka saxaar la ca safara soosale nga xam ne kon dinañ ko yi ci saf ci ci ci ci ci pom bi maanaam ci siraat di xëcc nit ñi di lonk di xëcc nga xam ne da ngay gis koo xam ne dafa barastiku dem bay bëgg a wadd jàppandoo karaw gi di tàkk safara yi di lekk karaw gi yaram gi xoyamu muy ñàpp di ñàpp di ñàpp yaram gi di lakk ba mu mucc jeexal pom bi wàcc ci bitti soog a war a naani kaw sara sant bu xoolaatee fi mu jaaroon sant suñu borom cant goo xam ne cant mosu koo weesu ndax rek ndigal moomu mu génne wala mun ko mu illaa waariduha kon ñëpp ñoo ci jaar waaye nag jaari ni dana wute ndax am na ñoo xam ne dañuy mel ne xel xel ni muy jaare ni muy rombee ni muy jégee siraat am ñoo xam ne dañu mel ne melax am ñoo xam ne ci misaal dañu mel ne gaawaayu oto ak koo xam ne gaawaayu façonnaire góor buy daw koo xam ne gaawaayu nit kuy daw wala nit kuy waaxu nit kuy dox ndànk ñuy bërëngu te nit ki faw ba bàkkaaram mooy poids bi nga xam ne moom lay yóbbaale moo ko gën a diisal kon wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiyan mooy wane ne kenn ku nekk ak melo woo mën rek da ko jéggi ak tuub ci sart la am na nga ko rëccu rëccu goo xam ne mu ngi mel ne defaat ko mu ngi mel ne ñu delluwaat la ci sa biiru ndey li nga bañ a loolu ngay bañ a defaat loolu le na nga fas yéene doo ko ci mukk mukk mukk mukk mukk loo ca bu dee lu ñu mën a dabaatal loo ci mën a dabaatal na ko dabaatal ñett yooyu bu matee baal nañ la jéggal nañ la c'est sûr même bu fekkoon ne gannaaw gi defaat nga li nga tuuboon it waaye ba nga koy tuub moom dëgg dëgg la woon ci fasutoo ko yéene boo ca delluwaatee boo tuubatee ñu jéggal la ba ci juróom-ñaar fukki yoon ci benn bis tuub la boo ko defee mu mel ne judduwaat da nga judduwaat dem ci beneen adduna ndax la nga ne lépp wàcce ko léegi yaa ngi ci leneen lu bees léegi nee nga dootoo defaat mukk lii beneen initiative nga am ci beneen perspective woote nga kon bu baax ak kawoon léegi la nga def lépp wàcce nga ko da ngaa bëgg nag wat maanaam remplacer ko ci lu baax alladina yubaddiluna sayyiatin xasanaatin lu bon la nga daan def nga bëgg nga fas yéene di def nag lu baax léegi pour combler ko nga euh, la woon loolu moo di tuub boo ko defee rek nangu nañ ko na fekk bi nga koy def ni sart yooyu mat na sib nga ko li ngay def bañ ko bañ ko ricc ko ba nga xam ne fëree ci yam fas nga yéene décidé nga dootoo ko defaat mukk mukk mukk mukk li nga ci mën bu dee xaq wala koo dóoroon wala koo xasoon nga dem bal ko ak boole alal li joxamoon nga dem ko ko loo ci mën a dabaatal rek nga dem dabaatal ko booleeg ñaar yooyu muy ñett yooyu mooy sart yi même boo ca delloo te it boo tuubatee ñu jéggal la rek dëgg la ci yow ba ngay tuub soxna soo xam ne góor euh, jëkkëram dafa bëgg gone waaye moom nag mu lànk di jël ay comprimé contraception pour bu mu am doom ndeg loolu dagan na leneen li góor gu am soxna mu lew ko ci farata sunna ngir may nañ ko mooy soxnaam mu ne ko fa yëg baafa di mooy zin na boobu mu mel ci diinal lislaam ku mujj gën a garaaw ku njëkk kii nag moo leen am na toor waaye ko jox toor parce que ay cas moo am am na cas yoo xam ne xëy na lislaam mën na ca daganal loolu su fekkee ne médecin bi dafa ne la soo ëmbatee faatu wala da nga am maladie boo xam ne dana naqaree faj booba jigéen ji am na droit wu bañatee ëmb bu fekkente ne itam nag am ko ko yóbbee benn laago wala déformation wala loo xam ne daal lu ñu sib la lu bakkan sib la bu fekkee ne am na benn doom wala ñaar te ayib jooju la ragal moo ko tax di def dara nekku ca bu fekkente nag léegi métitu ay ëmbëg ay wasin ak yooyu la bañ wala dafa bëgg rek ne modernité bi léegi planning wala mu ragal ay charge wala yooyu amul raison li muy def xaraam na jigéen góor gi nag moom moo gën a garaawle ndax ki sëy ba sëy bi wér mu mooy xam ngeen ne ci yoon dañ ko war a rey yoon daf ko rey lu moom yoon daf koy rey kooku kon moo gën a garaawle waaye ba tey nag bi nga xamee ne jaay si yoon doxu fi mën na tuub tuub lépp sart yi ma bu mu ko defee tuub moom bokk na ci bu ko defati mukk ci àdduna fekk na ko yéene waaye daal lu mën di am kooku gën a garaawle ndax moom la yoon rey kee moom yoon reyu ko am na sax ci fuqahaa yi ay wóote la am ñoo xam ne dem nañ ba ne jigéen ji fekkee ne su juratee daf koy tax a ñaaw wala daf koy tax a gaaw màgget yoon may na ko mu bañ a juraat kon nag ay kaa la waaye am na ci kaa yoo xam ne dara justifié ko du du dëgg bëgg a euh, ñëwal ci banque ak layu dama bëgg mën a éduquer goos yi te yow yaa ngi itteewoo leneen lu dul yar xale yi du dëgg am na yu bari yoo xam ne daal moom du lay ku ko defit lay tam du lay te boo ko defee te ñu terale ko aram na moom li gën a garaaw nag wala de awlaadakum ne arab yi daan def rey. yomal qiyaam baaxu na ñenn ñi di wax ne kenn mënulu fa sa morom dara ndek wasi la mun naa mot ba munal ab taalibeem bu ko topp ci muy ci moom lan keroog bés bënc loolu amul sikki sàkka ramm dafa ñëw ci alquran ñëw ci hadis yoon yu bare bare bare bare bare te diggante ramm ak yooyu loo xam ne diggante diggante nit ki jaam bi ak boroomam la du loo xam ne yoonu sharia nekk na ci sharia mënu la àtteel loolu loolu diggante nit ki ak jaam bi la yàlla mi nga xam ne mas na rey mboolem nit ñi ci àdduna ngir jënd jëmm ju ne ko reyal nit ñi muy muy yonent la noox mu rey mboolem ñi woon ci kaw suuf ba mu def ñu duggoon ca gaalam nga rek yàlla mi nga xam ne benn nit rek jaral na ko loolu benn nit rek mën na koo jaral lu ëpp loolu lu ëpp ram mu nit ah mooy dañuy jàngul tasawuf waaye mboolem ahlu tasawuf yi nga xam ne dem nañ ba àgg ci maqaama yooyu li ñu wax moo gën a leer noonu Cheikh Abdul Wahab Sha'rani nee na maa ngi fàttali déet Sahl ibn Abdullah astaghfirullah nee na keroog yow ma alastu bi rabbikum bi nga xam ne suñu borom bindagul jëmm yi ruu yi rek a am mu jàll ak ñoom ñu leen alastu bi rabbikum ndax du ma seen borom nee na bis booba maa ngi fàttali keroog la ma suñu borom xamal samay taalibe xam naa ñi ci newoon ci sama kanam bis booba ñi ci sama gannaaw ñi ci sama ndeyjoor ñi ci sama càmmoñ bis booba laa commencé di leen tërbiyee ba ñu nekk seen biir ndey ma di leen tërbiyee ba ñu keroog la ma suñu borom xamal kenn ku ci nekk sa place ci àjjana lu nit man na ne man day mën a duma kenn dara waaye kenn mën a lul kenn dara moom duñ jàmbur ndax xamuloo xamuloo sa bopp te yàlla li mu def bari na loolu ndax loolu mooy li yàlla def lépp xam naa ko lu jaam bu ne la mu digaaleeg moom ak la mu ko may xam naa ko te loolu nag dara gën a koy bokkaale loolu dara gën a koo garaaw yàlla ko soob lay def bu ko neexoon doomu aadama yëpp mu fab leen may kenn nit te du ko wàññi dara ndax mbindeef yi jëriñuñ ko dara jëriñuñ ko dara lu ko ci soob nag lay def kon gannaaw bu fekkee ne mbindeef yëpp dañu ne benn mbindeef tax ñu bind leen mu di Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga mi rek adduna bi ñu nit ñi ëppalante ci lu ne ëppalante ci wërsëg nga gis koo xam ne day sonn du nopp lu mukk te du am lu mu reere nga gis koo xam ne mën na dindal fukki moroomam téeméer fukki at nga gis ku njool ba njool gi naqari ko nga gis ku gàtt ba gàttaay bi naqari nga gis ku baax ba ki gis ku bon te alquran ne wala laaxiratu akbaru darajaati wa akbaru tafdilan gën a léegi àllaaxira la rawe kon nga xam ne gën léegi ndegam gënale gi ne fii ci àdduna ni di ko gis rek ni mu doy waar te àllaaxira la daraje gën a ëppante lu ne xaj na fa lu nekk xaj na fa boo seetee xutul xulub li abi taalib bin makki dana la inna lillahi ibadan law saalahu allah yaqima saat lam yaqimha suñu borom am na jaam yoo xam bu ñu nekk woon bu saa taxaw kon yomal xiyaam fomm te du wàññi si nguuru yàlla gi dara dara dara dara moo gën a néew pepp su nguur ram moom ku ko weddi jànguloo alquran wala xaw dégguloo ko ku ko weddi jànguloo xadis wala dégguloo ko ramm moom lu leer a leer a leer leer la bis bu ñu gis ko ci li ñu ko tegtale moom dafa bari kenn mënu koo lim waaye nag amul ñi koy yóbbu ñëpp kenn ku mën a saxal fenn ne kenn mën a lul sa morom dara amul bu ñu gisee yenn te aay yi nga xam ne dafa naan yawma tarawna hatta tadlu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadlu kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukaara wa hum sukaara walakinna 'adhaba Allahi loolu ña koy fekkee mooy ëf bu njëkk ba balay nit ñee dee ba sedd ba jeex mooy jamono yi nga xam ne asamaan saa ngi xottiku biddiw yi tasaaroo jant bi lëndëm géej yi di tàkk doomu aadama yi di raj raj loo njaa àll yi tiit ndax xumbaayu euh, clairon boobu ba ñëw di làqu si ci nit ñi jinne yi ak seytaan yi ñëpp daw si ci pàkk bi wër nit ñi ndax jàq ak jaaxle boobaa la nit ki di mel ne ku mandi te fekk mandiwul dafa tiit jigéen ji sànni doom ji kii am doon wasin ndax tiitaange boobaa ëf boobu baat bu mooy continuer di fokk noppi nit ñi muy naaj ñuy daanu ba nit ñi dee ba jeex kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram boobaa du ñëpp koy fekkee ñooy fekkee jamono booba ñoo fekk ñuy dund rek ñoom la te bu ñu jaxase bu ñu deexee nag ne adduna bi ngelaw ba ñeent fukki at taqdiran lañ soog a afaat bufte bi yoon wi leen di dekkil ah wa in minkum illaa waariduhaa ji ma doon wax léegi jéggi siraat bi alquran nee na illa alladina inna alladina sabaqat lahum minna alxusna ulaika anha mubaduna la yasmauna xasisaha di riir boo doxu juróom-ñaar fukki junni at boo ko ko soree da nga dégg riir mi te am nañu suñu borom ne du ñu dégg sax riir mi ndax sori ko gaa ñi nga xam ne suñu na man defal naa leen ay jagle ak i may bu njëkk ñooñu ñi ko sori lañu la yasmauna xasisaha du ñu dégg sax riir ma ulayka anhum aduna bes mun asisa um fi mistaka fukum xaaliduna te bu boobaa ñoom ca la seen bakkan gën a neex gën a bëgg loola te gën a neex ña nga ca loola di bànneexu ñooña ñi ci des di jéggi jéggi yu métti yooyu waaye nag bu ma demoon ci àll bi ba gis gaynde mu wóor ne man sama bët bi tegu ci gaynde gii ànduma ak keneen ku may seede bu ma ñëwee ni leen gis naa gaynde ah koy bu weddi nga ne man gëmuma ñi nga xam ne xëy na jàppoon nañ ne du ma wax dëgg moom duñ ci am sax soxla ñi nga xam ne dañoo jàpp ne damaa gis leneen rek tiit te xaw ma gaynde tamit ko gëm waaye ñi nga xam ne xam nañ ma xam ne xam naa gaynde te xam ne li ma wax dëgg la buñ gisuñ gaynde gi daañu ko gëm noonu rek la demee nit ki mënuloo ko koo xamal mënuloo bind xam-xam bi ci biiram loo ko ko waaye nag ki nga xam ne moom gis na ko xam na li mu gis mboolem nit ñi ci tenkook soowu ñëpp buñ la toppoo nit dana am da am añ ëllëg te danaa leen musal daañu texe kooku moom ci boppam loolu wóor ne ko ka ko xamit gëm ko loola doy na ko keneen ku ci des it nag sooy boo nga ñàkk ko gëm sa affaire la ndax yàlla mayul kenn nit koo xam ne ñëpp ci àdduna gëm nañ ko moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nañu ko gëm am nañu ko gëmul nag waaye bi neewaju lisi yoxi bu ne yëpp yàggu ému jow soda tab yàggu suñu borom a ko ko wax la mu wax ko asalaamaaleykum te suñ bi mujj daf ne benn mu ne dëgg na jàng na ci alquran ne suñu borom saa mu nammee lenn day wax rek ne loolu nga nekk mu nekk kun fayakun mu ne dégg na tamit ne ñu bari ñu ñu màgg ci yàlla kenn ku ne wax na may yu bari yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala may na la ko waaye nag am na ñaari mbir yoo xam ne ab jëmm taxaw na ne suñu borom may na ko ko ca ba tey des naa leer ci teewlu nga dimbale leen ngir jëm yàlla baax na bil Mustafa ba leeral leen ñaari wax wax jooyu la leen nit ñi gis nañ ci bind bu wóor ne xaalul Mustafa Cheikh Ahmad Bamba bind na sunu borom jox na ko kun fayakun muy bind ñaareel bi ba wax diggante ak boromam bind na ci benn téere bu ñor wax bismillah yëg fii ni yaa malikal mulki lii saxta doona jëwan fil mulki wal malakootu dóora yàllaaw dóora loolee bugg nañ nga dimbali ñu leeral ñu ko ba ñu du ëllëgee jumut ko settantal ci band yu leer ba kenn ku ne gindi xanaa bi mooy bi ci mujj mu ne yooyu yëpp man dama ko waxtaane ba tey bu ngi ci band yi band yi nag dañoo bari ay nangami téeméer ay juróomi téeméer ay yu ci réer kenn xamul mu toll waaye wax nañ ko ba tey euh, euh, kun baatu kun yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko njëkk a jox kun ci waxu yàlla ne kun dafa am doole joo xam ne dafa sartaat ba yennati jaam ñu am écho ba li ñuy wax écho yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ko ne kun aba zarrin fa kaana aba zar bi nga xamee ne eh, baatu kun muy baynal kaafi wa nga xam ne lépp lu suñu borom nee na am innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun am na benn jëmm boo xam ne dafa am mbokkam moo xam ne daana ko kooka nag di nitu yàlla bi mu ne suñu borom de ñu néew ñi mu jox kun boole na ma ca mu ne ko xanaa dangaa juum kun moom yàlla rek fa jagoo di mu ne ko waaw waaye yàllaa ko moom mu ne ko waaw yàlla sañu koo maye mu ne ko kum ko may nag ah kum ko may de xanaa nga am ko yàlla nag ñi ko moom nag moo koy may ka ko sopp mooy seet jaam ba nga xam ne cofeel gam ko sopp àgg na ca mérité na ko ci meloom ak jëfam doy suñu borom doy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kun mu jox ko kun kun nag buñ la ko joxee am na ci yenn ulama yu ko jaxaseeg al ismul azimul azam ndax al ismul azimul azam ak kun ak asirrul masuun ñett yu bokkul la kii mën naa am lii te amul lii kii am lee te amul lii kii am lee amul lii nga gis kon jëmm joo xam ne boole na ñett yi muy lu doy waar sëñ Tuubaa ne suñu borom jox na ko kun ne won na ko feeñalal na ko sirul masoon jox won na ko jox na ko sirul masoon waxit al ismul ak ñetti it al sirul masoon ak kun ak al ismul azimul azam al ismul azimul azam ne xutbul xaw si moo ko war a am wala chaise chaise mooy koo xam ne kii ku suñu borom beral loxo la àgguloo woon ca martaw bañ koy amee waaye suñu borom yéene na la ko jox la ko dana di am lu raar la al ismul azimul azam ñetti melo lañ ko mën a amee mën nañ koo jox malaayika mën na mën nañ ko jox malaayika mu ñëw jox ko nit nit mën na gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jox ko ko nit mën na koo xamee ci waxi yonante bi itam nit mën na koo xamee ci waxi yonent nit mën na koo génne ci alquran waaye yii yëpp day fekk nag nit ki martabaam mu àgg ca suñu borom yéene ko ko nar ko koo jox loolu lépp nga xam ne kon ay charte la am sirrul masu sirrul masu itam ñu néew ñi nga xam ne moom ndax moom dafa aajowoo li muy fekk ci nit ki di loo xam ne bu ñëwee it du tax dara changé ci moom kon am ko moom jafe na trop bu ku la kun nag kun nag moom ci tabeek suñu borom dong la aju ci leneen ci tabeek suñu borom dong dong la aju ajuwul ci leneen kun nag jëmm ji nga xam ne moom lañ koy jox yaruteem ak warmaal bu muy warmaal suñu borom ñu jox ko lépp muy jaasi ji nga xam ne mën na dëgg lépp mu téye ko ba yowmal xiyam te du ca dagg dara ngir warmaal suñu borom warmaal kun jooju nga xam ne suñu borom ko moom nga gis borom kun ki am kun ñu jiiñ ko sàcc jiital ko di ko dóor nga xam ne bu dee woon kun rek adduna bépp raaf wala bu ko neexee mu yemale ko ca dëkk ba dëkk ba raaf wala ko neexee mu yemale ko ca ña koy dóor bu ko neexee mu yemale ko ci ka ko jiñ sàcc rek te loolu lépp du tax mu jëfandiku ca dara kooku mooy yeeyu ki yeeyu kun waaye loolu benn sart rek la ci ci yeneen sart yi ba ki nga xam ne mooy am kun nelawam ak yeewam ñooy yem ndax buy nelaw it xolam du nelaw mukk xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolam mosula nelaw mukk mukk mukk am na itam ci ulama yi ñoo xam ne nee ñu waxtu guddig altine ak guddig aljuma seen xol du nelaw waaye ñu néew ñoo ci ne seen xol dana bañ a nelaw ci bisi juróom-ñaari bis yépp seen xol bu ñuy seen bët di nelaw seen xol du nelaw kooku moom la suñu boroom di jox kun maanaam te yi itam beneen sart la ci kii war a am kun bu seetee ni nga xam ne mooy dee gu weex gi dee gu weex mooy doo topp kenn dara xam nga ne ñetti dee yi dee gu ñuul dee gu xonq dee gu weex nga xam ne àdduna bépp bu ñu àndoon di la tagg ak àdduna bépp ànd di la xas nga yemale adduna bépp teg la nit ki gën a bon ak adduna bépp teg la nit ki gën ci nit ñi ñooyam képp ci yow nga xam ne boo nekkoon ci benn manding kenn nekku fa lu yow doo wéet mook nga newoon ci biir mbooloo moo xam ne xëjuñu fenn ñëpp di la tagg ñoo yem ci yow lee du la gën a wéttali la du la gën a wéetal kooku nga xam ne moom moom la suñu borom def mu àgg ci loolu xam ne mooy deegu weex gi taxula am kun mën na tax sax nit ki am al ismul azim al azam waaye mën na bañ a gis asirul masul mën na bañ a am baatu kun baatu kun nag ki nga xam ne moo ko amee day boole zahir ak baatin doon na yonente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa baatinan ba noppi yulli gën jaa sori kattanam li mën lépp mu jox ko yàlla ci du noppalu amul feebar amul wér amul guddi amul bëccëg amul tàyyi amul noppalu nga xam ne du noppalu day liggéey di liggéey ba daanu rek nga xam ne mënatu la dem tëdd boobu muy ximaliku coono bi wàññi ko mu mën a jógati continuer ci nga xam ne kon du tëdd fenn ngir nelaw wala muy noppalu sëñ Tuubaa dafa yemul ci loolu dafa boole ci laj yi mu kax yi mu njëkk a jaayante ak laj yi mu njëkk a jaayante yooyu dafa dugg ci biir te lenn la ca rek kon li mu matale ak matale gi mu matale moo waral ñu jox ko kun booleeg nag suñu borom yéene ko ko jox ko ko kun suñu borom dana ko jox jaam ku ko nanguwul loo am la ndax bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko waxee ku weddi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa lislaam saxatul dootoo jullit kon nag bu nu nangoo ne dana ne am na ko te diw sàngam moomu muunu koo natt ci kenn ba mu yées ko ana ban lay lañu war a am pour bañal ko ko mënuñu ko ko xel ko xam-xam ko maandu it mayewu ko kon mu ne yow mi moom ngóor gi yow suñu borom yaatal nga ma yaatal goo xam ne àndul ak benn naqar ndax yaatal suñu borom mën na la boyal nga gis toujours loo xamul kumpa gi di fitnaal wala ngay gis loola naqari ci sa wàll luñ la jox mu di la naqari wala muy ngay gis loo xam ne amuloo ko moomul amuloo ko nga bëgg ko mu indi la aljawa wa dana waaye lii wax sax te duuna jawan ubbil ma mulk ak malakoot yow suñu borom moom nga ma defal te du ma gis lenn lu ma naqari wala lenn lu ma bëgg te aw ma ko wala lenn lu ma def di ko réccu te xam ne dama ne bu ma bu doon léegi ko def wala bu ma sañoon du ma ko def amul ci yaa malikal wax sax te duuna jawan fil mulki tawsiya boobu nga ma def maanaam bërgël ma mel ne fas wu ñu yow yi muy jaar fu ko neex amul yoon amul fu ñu ko naan teggil fii ak defal nii ndax sirul ma son waxoon naa sànqal leen ku ko def dootoo mën a ku ko gis dootoo mën a def lu naqar yàlla ci mulk mooy ci zahir ci malakut nag malakut mooy le royaume spirituel de Dieu le royaume terrestre suuf yi juróom-ñaar ak asamaan yi ak li nit ñi mën a gis li ñu mën a làmb li ñu mën a daj li ñu mën a euh, foon mu xeeñ leen ak lépp loo mën a teg sa bët ci mulk la malakut nag mooy yi fàddu secret suñu borom yi kon suñu borom ni mu ko bërgalee ci adduna bi ak ci asamaan yi ak suuf yi ak ci jaww ji la ko bërgalee ci nguuru secret suñu borom gi secret yi nga xam ne moom la suñu borom amee malaayika yi aras kursi yu xalima ngay bind ak loolu lépp ci biir malakut la bokk te suñu borom bërgal ko ci biir loolu lépp diirub jamono nag tax gis ngeen li mu wax ne man dama fàtte bayit bi daal ajabani am na suñu borom nangu na ñaanam ba mu daatal bind jaam ñi juróom-ñaar fukki at mu soog a bind jaam ñi jox ko kun wan ko assirul masun jox ko al ismul azim wal azam may ko alquran bëccëg yi ak guddi yi ak weer yi ak ay bés yi ñëw di ko takk xarit ngir barkeelu ci moom ko am leneen lu ne ci gannaawam man de xaw ma ko kenn du ko xam <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin kon nag foofu la jërëgéen jëf sëñ bi ma bëggoon balaa ñoo jox ñaamlu ci sëñ bi mu ñaanal ñu sëriñ Saliou Mbacke ibn Cheikh Abdoulaye Ahad ma bëgg kenn ku ne ci jëm yàlla baaxidabil Moustapha barakatul xaadimul Moustapha mu ñu doon di wax ay mbiram na kenn ku ne seet la gën a rëy ci yow nga yëkkati ko def ko addi Serigne Touba. na ñëpp jóg na ñëpp jóg góor ak jigéen. kenn sikk sàkk te ma xamal leen lenn lu wóor gu kenn sikk sàkkoot ne Serigne Touba du fi jóge mu ngi fi ba tey jii sikkut di mukk. ba yàlla yi bind bakkan buy far di jëm te kenn du ko gis Serigne Touba bokk ci ab bind la kon jàpp nañ ci lu wóor am nañ lu wér loo xam ne du ko kenn nag table woon de ni ko Cheikh Abdoulaye Ahad waxee ne waa suuf xam nañ ne sooyuñu waa kaw xam nañ ne sooyuñu kon ngeen xam ne Serigne Touba rek a fi nekk. kon ñu ngi sant ñëpp tey ñaan mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi. ki fi toog tey di jawri ji Serigne Touba yal na fanam gudd yal nay cëram wér ba li yéene liggéeyal Serigne Touba yal na ko ko Serigne Touba jàppandil te mot tam ñu fekkee te ñu jëriñoo ci kattan yàlla baaxi xaadim rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ñuy ñaan Serigne Saliou ibn Cheikh Abdoulaye al Ahad suñu sang di suñu wëllëg lépp moo dimbale ñu ci baaxi Serigne Touba kenn ku ne ku fi dikkoon ak bakkaar mu wàcc la ku fi dikkoon amoon ay aajo la gën ci sa diina gën ci sa duniya yan na la ko Serigne tubaa jàppandil li nga xam ne moom la ñuy ut di ko sàkku ci Serigne Touba yan na ko Serigne Touba nga di joxuñu ko ak taalib gi ñu ni Serigne Touba bëgg ab taalibe mel na nañu ko mel ci kattan yàlla baax yi xadim rasulillahi alayhi salaatu wasalaam Serigne bi dimbale ñu ñu ngi taataan yéen a ngi fi ci nag table wuññe foo toog Serigne Touba nga fa te ku yoreekul nag dara tëwu ko dimbale ñu bàllay اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا بقلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس ببعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقظه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا جهلا إلا أزلته ولا شقاوة إلا محوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واغفر من حذر المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وافتح لنا كل باب باب كنت فاتحه للسالحين من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رشد والتوفيق يا الله ودمر كل اعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوى بالقهر يا الله اني سالتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبه قبلت مع مكنه رفعت مع زوجه صالحت بالدين يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصد وابلنا كل ما نختار يا الله وارض لنا كل ذي صعب وذي حرم ويسرا كل ذي تعسير يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واترك لنا الجن والشيطان يا الله وكملا عليهم كل ما نهوا نقصد وابلنا كل ما نختار وكلنا عاصم من كل مهلكة ولا جنان بلا دهر يلا yàlla suñu borom di ko sutura si àddina ak alaxira mucc àddina ak alaxira jàmm àddina ak alaxira texe àddina ak alaxira aajo ji faju ak ndur mu jub di si wàllu sutura sama allahumma salli ala sayyidina sallallahu alayhi wa sallam jina bi min jami'i lahwali wala fatwa taqaddina bi jami'i hajat wa tudhhirna bi min jami'i siyat wa tahfulana bi indak a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tudhhirna bi min jami'i siyat wa tahfulana bi indak a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i al khairat fi al hayat ba'da al maut alhamdulilah